agsi woon nañu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk bi ala makka kada jaare kada waxoon nañ mu jaaral waxoon seydina xaalid ibnul walid abu suleymaana radiyallahu taala anhu mi jiite woon lenn ci arme bi ngir mu jaar makkaden ci suufu makk mu jëloon seydina abu ubayda amir ibn al jarraax radiyallahu taala anhu mu dirige ñi nga xam ne ñooy ñu doon dox tab noonu ki yoroon drapeau moom aleyhi salaatu wassalaam moo doon seydina az-Zubayr ibn al ibnu ammatihi Safiya bint Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anil jamii nekkoon li nga xam ne mooy doomu bàjjanam di seydatu Safiya bint Safiya bint Abdil Muttalib radiyallahu taala nañ ne Seydina Xaalid yonent bi aleyhi am ay instruction yu mu leen joxoon comme ni ko imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi ne da leen digal ne an yuqaatilu illaa man qaatalahum eh, ka bu ñu rey ku dul ku bu ñuy dugg màkka jaare ñoom ci sudu Makka yonent bi alayhi salaatu salaam jaar ci noor bi ci kaw mu ne leen bu leen xeex kenn bu leen songu kenn yéen nekk leen sur la défensive mooy bu leen dal ci kenn ku dul ku dal ci seen kaw ah bi nga xam ne mbir mi dem na noon nag gisoon nañ ne seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu waa Quraysh du ñépp d'accord woon ci li Abu Sufyan ibn Harb waxoon te jële woon ko ci muy assurance bu mu jële woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wax bi mu ne woon man daxala daara abi sufiaana fa huwa aamin wa man axlaqa baabahu fa huwa aamin wa man daxala almasjida fa huwa aamin képp koo xam ne dugg na kër abu sufiaan nekk na en waaye képp koo xam ne tëj na këram dugg këram tëj ko kooku nekk naa en sécurité ci waa Makka waaye mu tegoon ci ne wa man daxala al masjida fa huwa képp ku dugg ci al masjidul haram zaadahu llahu sharafa kookuy nekk naa sécurité ñépp d'accorduñ ci woon gisoon nañ ne ku mel ni ñoom Safwan ibn Umayya Ikrima ibn Abi Jahlin ñoo ak ki nga xam ne mooy ñoom le négociateur en chef bi nga xam ne moo ne woon bu Quraysh di euh, euh, baayu Abu Jandal Suhayl ibn Amr voilà ñoom ñooñu d'accorduñ ci woon waaw ba moo tax ñu daldi dajale ñi nga xam ne ci ahaabish yi ak ci waa banu Bakr ak ñoom banu Xaaris ak ñooñu ngir nag ñu jàmmarloo ak jullit ñi ñu dajeek seydinaa Xaalid ibn al Walid radiyallahu anhu ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon gisoon nañu ah, ki nga xamante ne mooy Himaas ibn Qays ibn Xaalid mi doon waajal ay armeem ba àndoon ak ñoom ñoo ñële ci zu'amaa Quraysh waaye ba ñu demee farru xeex bi dafa tar ñu daldi daw ba déggoon nañ la nga xam ne moom la Himaas doon wax bam ne soxnaam si gara yow sama armée yi ba ko soxnaam gisee muy waajalay armam mu ne ko waa nijaay bu doon tey ci waxi wolof waa nijaay mooy waa sama jëkkër looy def nii sa sa sa armée yi ngay waajal pour lal la mu ne ko ngir lii ngir Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaan yi mu ne ko yoon gisuma ne ah gisuma ne kenn mën na leen a dékku tey mu ne ko bul am dara looy tiit am naa ci njam naa yaakaar këne bu ma demee dinaa la indil ñoo xam ne sax say mbindaan say jaam lañuy doon nga leen di liggéeyloo waaye naka la dem yàggul mu daldi daw ci ñëw dugg ci kër gi tarul sax tëj bunt bi na jëkk jabar ji tëjal tëjal bunt bi tëjal ma bunt bi daldi daw dugg xël ci biir ci biir kër gi mu ne ko ana la nga waxoon nag fa aynama kunta taqul waaye yow ana nga yàgg la nga waxoon ne moom ngay def mu waxoon ko ca veeram yu reetaan lu ya ne ko innaki law shahidti yawmal xandama id farra safwanu wa farra ikrima wa abu yazid qa'imun kal mu'tama wastaqbalathum bis-suyuf al-muslima wala bis-suyuf al-muslima wala nga ne muslima yaqta'na kulla sa'idin wa jumjuma darban fala yusma'u illa ghamghama lahum nahibun xalfanaa wa hamhama lam tantiqi fil lawmi adna kalima naan ko yow daal dangaa xamul li xaw ay way sama daw yi daw fitna yi inna ki yow jigéen yow yow yow yow yow sama soxna waay waay law shahidti yawmal xandama boo fekke woon bésub xandama tey waay waay montagne ba ñu daje woon ak ba ñu daje jullit ñi waaw lu fa xew mu ne ko il farra Safwan wa farra Ikrima du man rekk a daw de bul jàpp ne sa jëkkër bi mboqat du moom kepp waay waay il keroog du man rekk a daw léegi sànq de farra safwaan safwaan mi nga xam kilifa gu mag gi moo ne bu déet ab bu njool mi kenn séenatul safwaan lu dul mu ngay daw aki poussière waaye wa farra ikrima ikrima tamit teg ko ci de ñoom ñépp ko ci teg abu yazid nag moom taxaw mel ni jigéen goo xam ne dañoo rey jëkkëram mu dese ay ay ay ay njirim waaw li tax ñu daw nag wastaqbalathum bisuyufil muslima jaasi yi jullit ñi jubluñu ut suñu ak seen jaasi yu saf yi te ñaw waaye waaye di dag di dagg ci ñun suñu avant-bras yi suñu suñu doo mooy fiñ naan gone yi naan doole yi wa jum-juma ak suñu bopp yi naan ral jaasi yi di ral ci bopp yi doq yi dorban du dóor yoo xam ne doo dégg lu dul xam-xama nga doon dégg sawaay waaw loolu rekk nga doon dégg <laughs> mu ne gaay nag lahum nahiitun xalfanaa wa hëm-hëma lam tantiqi boo gisoon lool ñu nekk suñu ginnaaw nag di yuuxu mel ni gaynde yu mer yooyu waaw di yuuxu seen dënn yi nga dégg yeen yuuxu yi mel ni gaynde yooyu di yuuxu ak seen dënn yi ni muy fuureek ni muy yëngoo waay waay boo fekk woon loolu jigéen sama lam tonte xëyfil law mi àddina kalima konoonte kon waay waay doonoo woon tudd benn mot expression benn kàddu goo xam ne bu yeddeel la doo ko génne sa làmmiñ boo gisoon loolu kon di ne sa jëkkër di ko gise beneen beneen bët mais doo foog ne moom mbuqat bu daw la loolu lañ gisoon <laughs> ñu ne woon am na nag yonent mi aleyhi salaatu xam nga da ne woon bu kenn xare bu leen xare kenn lu dul ku xare gi ñii nii ñoom dañoo kargaay moo tax Seydina Xaalid ibn al-Walid radiyallahu daal di dal ci kawam waaye gisoon nañ ne ci armée Xaalid bi am na ay saxaaba yoo xam ne faatoon nañ leen euh, ku mel ni ñoom Xunays euh, ibn Xaalid ibn Rabi'a waxoon nañ la am na ñu ne Hubaysh la am na ñeneen ñoo xam ne ak ki nga xam ne mooy Kurz ibn Jaabir al-Fihri radiyallahu ta'ala ñu ne nag am na ñoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da a accepté ne ñoo ñoom bu leen rey kenn lu dul ko leen rey mais ñoo ñoom am na ñoo xam ne foo ngeen leen fekk rey leen leen biir Makka tey bu leen tuur deret bu leen songu kenn lu dul ñoo am ñu leen songu ngeen défendre seen bopp waaye am na ñoo xam ne euh, fu ngeen leen fekk ñoom rey leen leen ñooñu lañu waroon a gis tey insha allahu taala waaye balaa loolu imaamu ahmad ibn hanbal imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhi dafa solo naka noonu imaamu muslim di di taalibeem ibn alxajaaj alxuseyri ya naysaabuuri abul xuseyn raxmatullaahi ala aljamiic wa xeyruhumaa dañoo solo bi sanadin saxiix ndax xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamu muslim jarul ñuy préciser waaye naka noonu càllale imaamu ahmad ibn hanbal ngiiru hanbali moom gi moom càllaleem dëgër na ak ñeneen ñu ko solo ñuy nettali nga xamante ni day wone ne du xeex bii rekk am diggante sayyidina xaalid ibn al-walid ak ñi nga xam ne ñoo doon ñoom safwaan ibn umayya ak Ikrimatu ibn Abi Jahlin ak ki nga xamante ne mooy Suhayl ibn Amr wa kaanu min uzamaa'i Qurayshin wa ashraafihaa dañu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon kilifaay Quraysh yi ak seen ponkal Muslim kon xadiisam bi dane Shaybaan ibn Farrukh qaala xaddatanaa Sulaymaan ibn al-Mughiira qaala xaddatanaa saabitun albunaani an abdillahi bni rabaxin an abi hurayrata radi allahu taala anhu annahu qaal kon imaamu muslim mu ne xaddatanaa nettali nañu shaybaanu sama sëriñ di shaybaan ibn farruuxa di doomi ku ñuy wax farruux qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu suleymaanu suleymaan ibn al-mughira di doomu ku ñuy waxal Mughira qaala moom Sulaymaan boobu mu ne haddasanaa nettali nañu saabitun di saabit mooy kan mu ne al-Bunaani di saabitum ne aslamin al-Bunaani rahmatullahi alayhi jotoon nañu tudd ay mbiram moom mi nga xamante ne mooy asbatu man rawaa an sayyidina Anas ibn Maalik ibn Damdam radiyallahu ta'ala anil jamii' mu nga xam ne quarante ans la ànd ak sayyidina Anas ibn Malik moom imaamu Thabit ibn Thabit ibn Aslam al-Bunani rahmatullahi alayhi allahu akbar moom sayyidina Thabit mooy ki gën a dëgër ko jële ci sayyidina Anas xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an sayyidina Anas ibn Malik kon moom sayyidina Saabit moomu mu ne moom moo nettali kan ki nga xam ne mooy Sulaymaan moo nettali ñoom Sulaymaan ibn al-Mughiira noon mu ne moom Sulaymaan ibn al-Mughiira haddathanaa nettali nañu Saabitun al-Bunaani di Saabitun ibn Aslam al-Bunaani an Abdillahi ibn Rabaah moom Saabit tey jëlawul ci sëriñam bu siiw bi di sayyidina Anas ibn Maalik radiyallahu anhuma wa ardaahuma waaye tey mu ngi jële moom Saabit ci Abdallah ibn Rabaah bokkoon ki nga xam ne moom Abdallah ibn Rabaah mi taabi'i la woon nekkoon ansaar yi bokkoon ci waa ahlul Madiina radiyallahu ta'aala an sahaabati rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam moom Abdallah ibn Rabaa an Abi Hurayrata mu jële ci sayyidina Abi Hurayra as-saxaabiyul jaliilu akbar wa aktaru man rawaa an rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam al-hadiis mi nga xam ne moo ëpp li nga xamante ne moo ëpp li mu soloo ci sayyidina rasuulillaah alayhi afdalu salaatu wa salaam moom sayyidina Abu Hurayra gisoon nañu tarjamaam ci lu yaatu walillahi alhamdu wal minna wal mukthiruuna fi riwaayati al-athar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasu wal bahru kal xudri huwa jaabirun wa zawjatu nabi kon ki ëpp li mu solo mooy sayyidina abu hurayra mi mi nga xamante ne nii kaana min qabilati daws mu ngi bokkoon ci waa Dawus moom sayyidina Abu Hurayra te gisoon nañ bi nga xamante ne ci lay tuub mooy ci jamonoy Xaybar moom mi nga xam ne nee na damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk keroog moom pare na Xaybar xare ba jeexoon na gisoon nañ ne ba mu ñëwee ba mu ñëwee dafa dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom sayyidina Abu Hurayra ñi mu àndaloon ci waa waa ñoñom di waa Daws ñu ñëw Madinatul Munawwara ñu fekk ka nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam daldi woon jox mu assuré intérimam bi ginnaaw ndax dafa demoon ci xare Xaybar ak yahuudi Xaybar yele la'anahumullah moom sayyidina Abu Hurayra mu ñëw fekk fa kooku di Sibaa ibn Urfuta radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa gisoon nañu fajar joojale li nga xamante ne moom la sayyidina Sibaa ibn Urfuta radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu doon jàng ci fajar joojale aaya yam doon jàng bokkoon yi nga xam ne moom la doon jàng ca fajar joojale mu bokk ci waylul lil mutaffifiin alladhiina idha ktaaluu ala nnaasi yastawfuun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yuxsiruun sayyidina abu hurayra mu ne haa halaka daws waay waay laqad laqad tabba wala halaka fulaanun wa fulaan waay waaye diw ak diw de daal dinay alku ndax ñun waa daw sa xanaa ñun de lii rek la ñuy def maa ngi wax sama xel naan diw aaya boobu la njëkk a dégg mu déggee saar boobu sayyidina Siba di ko tari li nga xam ne mooy fajar ji ndax moo assuré woon intérim alayhi salaatu wassalaam foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam naan waylun toskare waylun xuru mbugal waylun malheur lil mutaffifiin ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jël àqu nit ñi ci loo xamante ne ci tooñ la moo xam ci njaay la moo xam ci looy mutaffif loolu jikko la mooy koo xamante ne nii moom buy defal boppam moom moom buñ koy defal nu mu gën a baaxe lay exiger waaye bu dee ne moom cette fois ci mooy defal ñi ci des ni mu gën yéese lay def bëgg lu àqu yoo xam ne moom lay sàcc ci ñoom moo tax mu ne ñooy ñi nga xam ne bu ñuy bu ñuy demee di jëndi comme bu dee commerçant lañu idha ktaaluhu ala nnaasi yastawfuun comme marchand bi boo demee ki nga xamante ne mooy grossiste bi danaan ko na balance yi mat na lépp mat waaye bu dee moom nag moo ñëw nag teg marchandise mi di jaay ñi nga xamante ne ñooy clients yi di zaboon yi ñoom niñ leen di def mooy lan mooy dañuy ñëw di di sàcc ci liibar yi kilo yi bu dee kilo ñu am lenn luñ ci ténq di def loolu balaa balance bee man ñu ne ko tëf yëkkati ko dugalal la sa mbuus di sàcc ay grammes yu ndaw ak yoo xamante ne nii insignifiant la wax dëgg yàlla insignifiant waaye bu ko totaliser ci mu def ko fukki client wala téeméeri client ci jour bi mooy ne kooku dina sàcc lu bari xamul ne lool nag muy sàcc doolu du ko jariñ dara ndax suñu boroom nee na alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uuthun xanaa ñii def loolu ñoom xamuñu ne bés dina ñëw ne ñoom dañ leen di dekkil ëllëg te dinañu rendre compte ci li nga xam ne moom la ñu jël ci akku nit ñi waaye loolu nag la sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di woon wax ba ni nga xamante ni après ñu ne ko nag alayhi salaatu wassalaam ñu ne leen nag yéen ñii fi ñëw moom nag dafa demoon ci xare boo xamante ne nii ci waa Gifaar moom nag fala fënd ci waa waa waa xaybar moom alayhi salaatu wassalaam sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne man duma fi toog di xaar damay fekk alayhi salaatu wassalaam fa nga xamante ne ni moom la nekk di xaybar mu ne nag ba ma ñëwee noonu comme niñ ko gisa woon ci xadiis bu nekk di saxiixu imaamu muslim ibn al-hajjaaj alxushayriyu an-naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi naka noonu bu ma juumul siy gisoon nañ ko tamit ci musnadu imaamu ahmad ibn hanbal ibn ahmad imaamu ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jamii kene moom hadis boobu gisoon nañ ko mu ne ba ma ñëwee damaa fekk alayhi salaatu wassalaam pare Xaybar moom Abu Hurayra moomu nag radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah di sayyidina Abu Hurayra moom moo nettali ki nga xamante ne mooy Abdallah ibn Rabaah ci moom la ko déggee ana lan la dégg ci moom annahu qaala qaala mu ne abu loolu mooy càllale bi loolu mooy càllale bi bu imaamu muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi euh, ce qui mooy mooy on n'a temps pour wax ci ruwaat ko ñi ñi boroom kutubu sittaak wala ñooñu xam nga lool buñ ko naroon def kon ça serait beaucoup plus long ñi nga xam ne jàpp nañ ne euh, léegi nii nii rek ëpp na nii nii rek jàpp na ñenn ñi nga xam ne jàpp nañ ne ëpp na buñ ci naroon a boole lool ak ruwaat yi ñoom Shaybaan ibn Farrux mooy kan ak eh, eh, ban tabaxa la bokk sëriñam bi Sulay ñoom Sulaymaan ibn al-Mughira xadiis bu ñu fi gis def noonu <laughs> kon kon kon kon kon foog naa ñu nga Makka ah. kon kon Makka la yem instant bi instant bii ñu nekk fatxu Makka kon dañu nga Makka temps kon Abu leen deewagul mais bon bokkul ci objectif yi lu nekk objectif objectif yi fii mooy li gën a màgg ginnaaw yonent yi aleyhim salaatu wasalaam di saxaaba yi ñu def seen tarjama ñu gis ñooy ñan voilà boo leen xamee ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum bokk na ci njariñ yi lay may xam nga xam leen mooy sa sa xol day ubbeeku ngir di di chercher nit ñu baax ñi waaw sa xol day ubbeeku di chercher nit ñi nga xamante ne ñoo wommatu ngir borom bi subhaanahu wa taala ba koo ci dégg dangay bëgg xam lan mooy dundam ana lan la doon def pas rek xam ko ngir culture générale boobu déedéet ngir xam ne ñii nii ñu jaar man dama koy jàng di leen xam ngir jaar fi ñu jaaroon waaw ulaa'ika alladhina hadahumullah fa bi hudahum qutadi loolu lay suñu boroom waxoon suuratul an'am bi mu tuddee yonent yi alayhi salaatu mu ne fa ulaa'ika ñu ñoom ñooñu joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe yi nga xam ne amul duñ leen tudde sax daraja waaw ñoom ñoom ñooy les cent daraja bu dee li ñuy dégg ay maqaama ñoom les cent maqaama lañ noo amuñu maqaama yooyu ñoom dañoo nekk hors classe lañu ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom gindi ci seeni gindeeku jaaral dee dee ci roy kon ñun loolu la mooy kenn du xam ñii ngir nit ku baax ngir di ci góondi ñeneen ñi parce que boo fi nee di tudd mbaaxu diw mooy yow dañuy xaar yow lan li borom bi xaar ci yow mooy yow li nga def waaw ndax wala taziru waziratun wizra uxra kenn du yenu bàkkaari keneen waaw jëf yu baax yi keneen it pour moom la faman ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal a dharratin sharran yara ku def lu tuuti lu mu tuuti tuuti lu mel ni dara wala lu ko gën a néew ci jëf ju baax dinga ko gis waaye ku def lu toll ni dara wala lu ko gën a néew ci safaanit di nga ko gis te lool la te ku nekk ak bàmmeelam waaw ku dee xam ne yow yaw képp la nu la diw diw bëgg boo deewee du ne suulaalee na leen ma ci biir en tout cas ça n'a aucun sens waaw yaay tontul sa bopp te boo dekkee li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax balaa kenn na yëkkati tànkam di ko teg bu tegee tànkam balaa teg beneen bi am malaaka yu ko laaj sat ndaw foo ko jeexale fii umrihi fii ma afna sa dund foo ko jeexale sa jeunesse foo ko jeexale sa alal foo ko jële boo baaxlee foofu ana après foo ko dugal waaw akbar muy sous question bu garaw ndax bari nañoo ñoo xamante ne nii seen alal ni ñu ko amee lew na mais fi ñu ko dugal moo xaram te loolu lépp nag yow dangay am problème après moo tax foofu soxlawuñ fa am ñoo euh, nga naan côté bii baax na côté bee garaawul dina compenser non non non non wa an maalihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa sa alal foo ko jële ak ba nga ko amee mu lew dong wala mu ñàkka lewit foo ko dugal am na ñoo xam ne ñoom ñoom seenu alal ji fi ñu koy jële moo baaxul fi ñu koy jële moom moo baaxul mais nee nañ dañ koy dugal foo xam ne nee nañaay baax na mooy waajoo xam ne dafa détourné alal yóbbu ci yaayam màkk jàpp ne moom def la lu rafet mais deful lu rafet bu màkkaay yaayam baaxee moom moom moom bàkkaar la ci yam moom moom moom mi ko joxe waaw ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba buur yàlla dafa teey te du nangu lu lu teey te sell waaw dafa nangu du nangu lu dul lu teey te sell kon sa dund gi des na la ko laaj de foo ko jeexale sag ndaw foo ko jeexale sa alal noo ko amee ak foo ko dugal des na la ko laaj léegi nag loolu yow yaay tontu y a pas je demande un joker non de joker c'est-à-dire xaaral ma ma woo kenn mu mu daal di may dimbali ci tontu bi déedéet yow la concerné li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni képp kenn ku nekk keroog yawmal qiyaam am na bërëb yoo xam ne xaw ma fan kenn du tal kenn. ku nekk am nga lu la doy sa champ moom sa waar doy na la sëkk keneen ka ngay yaakaar moom mu nga ca waaram di ko jéema di ko jéema di ko jéema setal te réponse yi nag fii ci àddina bi lañ koy waajale doo bàyyi ba dee naan ma je vais je vais ma ma ma ma nag concentrer sur ma mes réponses déedéet réponse yi jarul sax boo ko xamul woon sax ne loolu dinañ la ko laaj jubal rek newal ci lii la yàlla digal bu boobaa di nga mën a tontu waaye boo ko xamee te nekk ci caaxaat weddi yàlla di def lu la neex boo xamoon réponse yi sax du de keroogee doo doo doo doo tontu voilà bu keroogee doo tontu kon nag mbir yi lool la. du ñu xam nii ngir di góndiwaateeg ñu naan diw moo xam gaa yi non bàmbaa baax loolu moom kenn waxaalewu mais yow loo def <laughs> lan nga def yow lan nga def lan lan lan nga def moom toogul woon naan euh, euh, euh, ñii baax kese ano ah dafa liggéey te buur yàlla lool la ku ne na liggéeyal sa bopp nga xam li la yàlla digal nekk boo ci newee nag diw mën na laa dimbalil yàlla mën naa def mu dimbalil te looloo fi am mais newoo ci dara newoo ci waar wi kenn dul la dimbali kon ñii xamul kenn du leen xam ngir di góondiwaatee ngir culture générale ak foo dem jaay fa ne xam nga yiiw foo dem micro bu ne nga bëgg faa jël ngir wax fa ñu xam ne xam nga ñoom diw loolu amul njariñ te buur yàlla du nangu lu lu sell de te innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin nawa jëf yépp ci yéene yi la nekk te nit ku nekk ah li nga yéene képp dong nga yam kon nag waaye mooy ñi gën a màgg lañuy gis loolu objectif la boo xam ne moom lañ waxoon ne saxaaba yi radiyallahu anhum képp la ñuy def seen tarjama des fois nag di nga gis ñu tudd ñenn ñi tudd tuuti ci seen mbir mais même bu dee ne c'est ce n'est ça mais des fois du ñàkk des fois loolu du ñàkk kon Seydina eh, Abdallah ibn Rabah ansaar yi la woon moom kon càllale imaam Muslim rahmatullah yi ci li ñuy wan ne du xeex boo kese amoon bu Seydina Xaalid boobu mu dale mu mu daje woon ak ñoom Ikrima gaa yi àbb njool mi du boobu rek du boobu rek kon Seydina Abdallah ibn Rabah wax nañ la taabi'i la mooy taalibi saxaabay yi la dare imaam muslim nag imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi ci kitaabul jihaadi wa siyar la indi xadiis bi ñi defal buntu affaire bi lañ koy tudde baabu fatxu Makka juste après baabu ghazwati Badr ci leen di xadis bi kon abdallah ibn rabah rahmatullah alayhi muy jële li muy nettali ci abu hurayra nan la ko nettali ndax eh, imam muslim da ci indi xadis bi comme bon imam muslim <laughs> comme ni mel rek imam muslim sincèrement non dafa noppale <laughs> dafa rigoureux ba pare noppale ba pare non rafet yi rafet li mu tëgg téereem bi parce que xadis bi nii boo fat boo demee ci ci ci ci kitaabu siyar euh, jihaadi wa siyar euh, da koo indi indi ko ci yeneeni version indi ko ci yeneeni version mais ñun dañuy jël premier bi euh, seydna abdullah ibn rabaah mu ne wafattu wufuudan ila muawiyata wa daalika fii ramadaana fa kaana yasna'u ba'dunaa li ba'din at-ta'aam fa kaana abuu hurayrata mimmaa yukthiru an yad'uunaa ilaa rahlihi mu ne dañoo def délégation ñun taalibey saxaaba yi ak ay saxaaba man damaa dem wafattu wufuudan ànd ak ab délégation boo xam ne ay saxaaba la ñooy suñu sëriñ yi ndax ñoom ñoo doon sëriñu taabiin yi eh, ñu daal di dem fan lañ dem mu ne ci Muawiya Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan mu ne wa daalika fii Ramadan fekk mu ne lii nag ci ci ci Ramadan la woon mooy eh, mooy Ramadan la tombeeloon mooy weeru koor la woon. Eh, eh, eh, déglul déglul xadis bi de déglul xadis bi bu baax ci beneen ah xadis bi dafa njëkk dafa gën xam nga mën na Muawiya nga naan ban Muawiya moo tax ci beneen xadis bi ci même buntu boobu imaam Muslim ci même càllale bi Abdullah ibn Rabah dane wafadna ila Muawiya ibn Abi Sufyan wa fina Abu Hurayra fa kaana kullu rajulin minna yasna'u ta'aaman yawman li ashaabihi mu ne damaa demoon ci Muawiya ibn Abi Sufyaan ibn Abi Sufyaan akub délégation mbooloo mu ne fekk Seydina Abu Hurayra ànd na ci mu nga ci na ci mbooloo moomu mu ne ñun niñ doon def waaleykum salaam ci Ramadan la woon weeru koor mu ne ku nekk ci ñun da doon defar plat jour bi comme jour ramadan bi ku nekk day defar benn plat invité nit ñi waaw invité nit ñi ñu daal di ñëw waaw fa kaana kullu rajulin minna yasna'u ta'aman yawman li ashaabi ku nekk da doon jàpp benn jour ne ñu xam ne diw suba moom këram lañ jëm waaw fa la ñuy dogee wala après bu dee après dog moo xam heure bañ fa en daal fa la ñuy lekke li dinañ fa lekk daal plat bi nga xam ne mooy bi gën a dëgër en tout cas ci koor gi ci guddi gi nee na nag mu ne fa kaana yasna'u mu ne ñu dem nag boobu nag Seydina Muawiya moo moo woon mooy këram lañ doon dem mu ne fa kaana kon lenn ci ñun da defaral ñeneen ñi at taam fa kaana abu hurayra nag radiyallahu anhu mimma yukthiru an yad'una ila rahli j'ai fait jël xadiis bi ci kaw ba ci fin bi parce que am na sol di nga ne ba léegi mais où est rapport ak li nga xam ne li nga xam ne mooy euh, sujet bi ñu nekk mooy fathu Makka këne yow nee nga ma naa Seydina Xaalid ibn Walid du moom rek a xeex ak gaa yi mais gaa yi yoneen am na beneen xeex bu am Makka te bu boobaa bu ñëwee nag ci foofu dinañ gis wute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi est-ce que Makka dañ koo ubbi ci force wala dañ koo ubbi ci négociation dinañ gis masala lii nii ñuy gis nii xam nga gis nañ ne Seydina Xaalid xare te ñu ngi lay wax leneen xare bu am foofu beneen xeex bu fa am moom lañ nekk nii nga ne ma ban rapport la ma la rapport bi am na ndax foofu contexte bi lii da lay indil siyaaq bi ana nettali xew-xew boobu xewoon fatxu Makka fan la jóge te tamit ñun dañ ci xamale lu am solo loo xam ne dinañ ko tudd léegi insha allah kon mu ne fekk Seydina Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma moom moo ayoon ñu daal di dem këram ak na abu hurayra mu ne kantaa seyna abu hurayra moom moo ëppoon lu mu doon invité nit ñi fa kaana nekkoon na yuksiru an yad'una ila rahli bari woon na lu ñuy woonaan ñu ndoguli tey sama kër la de waaw sama tànt la sama kër la de moom moo ëppoon lu doon dem këram nee na nag fa qultu ma ne ma ne man Abdallah ibn Rabah ala asna'u ta'aman fa ad'uhum ila rahli nee na mais xaar benn jour nag ma ne noo man maay jël bon ñu ngi dem rek tout le temps ñu dem fii suba ñu dem feneen mais man man Abdallah ibn Rabah lan moo ma tere ma ma defar benn plan invité saxaaba yi ak taalibey saxaaba yi sama moroom yi yi bokk ci kii bi ñu ñëw sama kër waaw nee na nee na ma daal di digal fa amartu bi ta'amin yusna yusna thumma laqitu aba hurayra min al-ashi fa qultu ad-da'watu 'indi laylata fa qaala sabaqtani Seyna Abu Hurayra nee na amoo ah, Abdallah ibn Rabah rahmatullah alayhi nee na ma daal di dajeeg nag bi ma digalee ñu defal ma ma ma mooy <laughs> ma waajal eh, plat digal sama waa kër nañ waajal plat pour ay non na bari nag ndax ay damay am ay invité. nee na ma dajeeg Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu man Abdallah ibn Rabah ma ne ko ah, ah, Serigne ma ne ko Abdal ma ne ko Abu Hurayra tey tey woote gi sama kër la de. tey moom ndaje mi sama kër la mooy invitation bi man maa leen invité tey Seydina Abu Hurayra ne ko raw nga ma defoon mooy moom waajaloon na ngir ne gaa yi tey comme ni moo ëpp lu doon invité waat xam naa moom bu gisul woon kenn kii rek moom mu ne kon tey sama kër la Allahu akbar ngay gis xoolal saxaaba yi radiyallahu anhum esprit d'égoïste yooyu ñoom sori woon nañ loolu wal iyaadu billah waaw am na ñoo xam ne nag ñoom seen seen foqale moo tax <laughs> jàpp nañ ne seen ndogulu kenn xaju ci lu dul seen biir bi <laughs> ay lu bari lañuy jënd waxta waxtal fitri sawaay bu ñu wax heure dog bi lu bari lañuy jënd ku leen nara seet si sax ñu commencé di ut ay ngànt <laughs> moom moom moom moom moom moom eh, eh, eh, biir bee ko jiital ndeysaan appétit moo rëy <laughs> dina nangu ay invitation mais pour mu inviter moom yomb ko ndax biir bi ndeysaan féetal na ko kaw Seydina naa bu radiyallahu anhu ne ko ah jiitu nga ma tey de comme que nee yaay invité waate tey moom jiitu nga ma ma ne ko fa qultu na'am ma ne ko waaw waa tey de jiitu naa la nee na ma woo leen fa da'awtuhum fa qaala Abu Hurayra xoola nag nettali baay Seydina Abu Hurayra biñ ñëwee ñun ñépp sama kër mu ne alaa u'allimukum alaa bi hadithin min hadithikum ya ma'shar al-ansar thumma dhakara fath Makkah fa qaala mu ne biñ toogee mooy lii la woon tamit mooy ne koor gi xam nga am na ñoo xam ne koor gi dañuy jël résolution ne ñoom du ñu dem ci benn invitation te duñu duñu du ñu du ñu invité kenn parce que parce que dañuy joxe raison mais parce que gis naa ne bu ma demee ci invitation yi damay yàq sama temps koor gi dafa nekk jamono joo xam ne dañ cee war a bi ci jaamu yàlla alors que bu ma demee ci invitation gay yi li ñuy def ay waxtaanu àddina waxtaanu politique bi seetaan tere teg télé bi fii ñii di wax jëw am faak lu nekk amul benn diine lu ñu fay wax mais loolu ku mu nar dal nga bañ moo tax euh, liñ naan euh, li yonent mi alayhi salaatu salaam wax xadiis Seydina Abu Hurayra papa. ana bay mooy àq yooyu nga xam ne jullit bu nekk da ko amal moroomam mu bokk bu la woowee na ko wuyu te lool ci mariage moo gën a tax ñuy wax mais mooy à condition la fay xew nekk loo xam ne maaruuf la lu baax la wala bu dul lu baax yow mu leer na ne boo demee man nga koo tere. alhamdulillah. nga xam ne boo demee man nga koo tere mais bu dee ne yow boo demee yu yéesee fay xew bàkkaar yañ fay def yu suufee yañ fay def ay jëwaateeg dugg ci lu seen yoon nekku la ak waxi mboosóor yoo xamante ne nii yow yooyu bu dee mënoo ko tere yow dem foofu dalay xaram moo tax yooyu bu boobaa man nga ne man nag manumaa dem manumaa ñëw parce que ya fay xew laa waaye musique ba fay ne yooyu manuma fa demee gars yi lay doon pour ñoom ñu naan sëriñ diw wala diw a nga fa loolu day war ne baax bu boobaa yow dem foofu day xaram moo tax invitation koor yi loolu ku ko def mooy na sunna joo xam ne saxaaba yi radiyallahu dañ ko doon defante mais xoolal liñ doon waxtaane seen biir xoolal mu ne foofu Seydina Abu Hurayra bi ñu toogee ñëw sama kër ngir ndogu mu ne yaa ma'shar al ansar muy ndogu wala après je ne sais pas mooy après ngir ñu reer en tout cas ñu lekk daal mu ne leen yéen mbooloom ndax duma leen xamal xadis boo xam ne ci seen xadis la ci seen ci seen ci seen xadisu bàyyeeg seen seen maam la lañ mbooloom ansaar yi loo xam ne xew-xew la boo xam ne yéen la concerne yéen yéen waa masharal ansaar radiyallahu taala anhum ah léegi mu ne summa zakara léegi mu commencé di nettali fatxu Makka gis nga xadiis yonent bi alayhi salaam lañ doon waxtaane lañ doon waxtaane mooy bu dee ne ndaje yooyu ñuy woowante ay reer reer ñëwal ndogu si maa la invité koor kii ndogu c'est bien mais à condition contenu bi baax bu dee contenu bi ma wax sànq loolu jar na dem yow am na lu muy demee dem fa day xaraam ci yow day xaraam ci yow parce que nit waroo toog foo xam ne danga fay yàq sa temps loolu waru koo def nit ku yeewu kese waru nekk foo xam ne du fa am dara lu koy yokk waaw muy euh, bërëb yi nga xam ne bërëbu texee de kaay lay doon ndax danga fay dem di jëwaatee yow li nga xëyoon woo ko yépp nga jël mel ni ku liggéey ba mois bi jeex nga jël li nga liggéeyoon yépp transféré ko ci compte jàmbur ba pare toog dese ay dette mënoo fay sa location mënoo fay kii say besoin mënoo subvenir à tes loolu ko xel dina ko def. loolu ku xel du ko def kon nag affaire yi lool la bu dee ne yooyu yu xaraama fay xew yow bul dem waaw. ku daw léegi nag bu dee ne bu ngeen fa demee ndax ndax yooyu danga fay dem boo fa demee noonu boo fa jógee bàkkaar yooyu dalay topp ba boo ñëwee bu ngeen moywul naafila sax doo ko def taraawiix doo ko def booy ñëw sonn nga booy ñibbi yi sonn nga boo moywul ndax gaa xëdd moom jaral na leen def le tout jóg mais bu ñuy julli mbaa bu ñuy kii seen xel du ci nekk ñu ngay nelaw ko ëbbali ñu ñëw dem tëddi walla iyaazu billah bu dee loolu la moom jar da dem dafa xaram sax nga fay dem mais nag bu dee ne foo xam ne boo demee li nga xam ne mooy fàttalante ci diine est-ce que loolu kay lu baax la te lool la saxaaba yi radiyallahu doon def moo tax mu ne Seydina Abu Hurayra nag nee na mu commencé du ñu nettali fatxu Makka ubbi Makka fa qaala mu ne mooy mu tudd li nga xam ne moom lañ tuddoon ne mu ne yonent bi alayhi salaam dafa dégmal si dafa ñëw keroog makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu ne mu daal di yebal az-Zubayr ibn al-Awwam mu jiite ihdal mujannibatayn comme niñ ko gise woon wa ba'atha Xaalid ala al-mujannibati al-uxra ci beneen bi wa ba'atha mooy beneen côté bi wa ba'atha mooy euh, Seydina Zubayr dem ci kaw kadaa u jaare foofu Seydina Xaalid jaar kaden mu ne wa ba'atha aba ubayda ala al xam nga xadiis bi gisoon nañ ko sax tuddoon nañ ko mu yónni na abu hurayra mu jiite ñi nga xam ne ñooy ñuy dox ak ñi nga xam ne ne sont pas bien armés euh, après mu ne te yonent bi alayhi salaam mu ngi woon ci benn ba benn contingent gisoon nañ ci riwaay imaam Nisaa nee na après dafa ñëw ci kada fa mu wax Seydina Zubayr ne radiyallahu anhu nee na après ñu daal di ko fay tegal li nga xamante ne defal ko li nga xam ne mooy xubba di mbaaram bi di li nga xamante ne mooy tàntam li nga xam ne bu kupole boobule léegi moom Seydina Abu Hurayra mu ne fa nadara faraani nee bi mu nee ci tàntam boobu foo foo ci ci contingent boobu ci ci ci mbooloom arme boobu moom alayhi salaatu wasalaam pour wan la ne am na beneen xeex boo xam ne du bu Xaalid dum na Seydina Xaalid bi kese radiyallahu mu ne faraani bi mu xoolee mu daal di may gis mu ne mu ne ma Abu Hurayra mu ne ma kii Abu Hurayra ma ne ko labbayka ya rasulallah ma ne ko ma ne ko wuyu naa la yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne laa yatiini illaa ansaar yi mu ne ko demal nga woowal ma lansaar yi te bu ma kenn dikkal lu dul ku bokk ci waa lansaar lu mel nii dañ ko gis ci Hunayn dinañ gis ci Hunayn euh, ghazwatu Hawazin dinañ gis lu mel nii yonent bi alayhi salaam doon wax lu mel nii que na ñi koy dikkal ñi fi nekk mu woo lu dul ku dul ansaar yi ba mu ñëw waaw mu convoqué que les ansaar yi pour wax ak ñoom mu ne kon Seyna Abu Hurayra bu ma kenn dikkal lu dul ansaar yi ku dul ku nekk ku bokk ci waa ansaar radiyallahu anhu nee na eh, moo tax imaam Muslim ne zaada ghayru Shayba mu ne zaada yokk na xayru shaybaan kulul shaybaan mooy ibn farrux ndax wax naa la ci yeneen yeneen jële na ko ci yeneen sëriñam kon niñ la wax mu ne keneen ci sëriñam yi ne moom yokk na ci yonent bi alei satu salaam dane ko ihtif lii bi lansaar woowal ma lansaar yi mooy waa madina radiyallahu anhu nee na qaala fa ataafu bihi wa wabbashat qurayshun aw bashan laha wa mu ne waa quraysh nag nee na ci saase bu ma demee wool ansaar yi ñu gaaw ñëw fa faa u faa u gaaw boobu mi nga xam ne dafa gaaw gaa yi agsi faa boobu fa gaa yi ñëw ci saase dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam léegi mu ne wa wabbashat quraysh quraysh nag pas Abu Sufyan Abu Sufyan nag ñam ñam waxoon ku dugg sama kër ku dugg sa kër ak ku dugg ci mosquée bi ñooñu dawoon waxoon nañ la du ñépp ci d'accord gis nañ ñoom Suhayl ibn Amr am ah, Safwan ibn Umayya Ikrima ibn Abi Jahl ñu mel ni ñoom d'accord ñoom ba utoon nañu seeni axlaaq aw bâche mooy njaxas yi ut ay gaay ci tribu ba Banu Bakr rak jooy Banu Haaris ak fiiw ak ñii boole leen ngir am ab arme ngir mën a song julli ñi ngir mën a résister mu ne wa wabashat wa wabashat wansaar yi ñëw Quraysh mooy une partie de Quraysh une partie de Quraysh ñoom ñu daldi daldi dajale seeni njaxas wa atbaa ak ñoo xam ne ñoo leen topp ci tribu yi nekk foofu ak tamit ci waa Quraysh ngir armée wu ngir mën a résister contre jullit ñi nee na fa qaalu mais nag waa Quraysh dañoo muus ñi ñoom bokkuñoo nettali bii da gis ne wute nag bu bu bu bu bu bu bu bu yawmal xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima wa Abu Yazid qaa'imun kal mu'tama wastaqbalatna bisuyufil muslima yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban fala yusma'u illa ghamghama lahum nahibun khalfana wa hamhama lam tantiqi fil lawmi adna kalima da ngay gis ne wuute naag ga wuute naag xare boobu gaa yi lu ñu def gaa yi lan lañ def eh, waa yenn ci waa Quraysh ñu dajale ay njaxas mooy ci waa Banu Bakr ak xa waa waa seen Ahabishi ak ñooñu ak yeneen ñoo xam ne ak tamit ñi nga xam ne bon Quraysh lañ ne mais seeni dunguru la ñu seeni suq gaa yi boole leen mais ñoom kilifa yi ñu ne ni ñuy def nuqaddimu haula fa in kaana lahum shay'un kunna ma'ahum wa in usibu a'tayna alladhi su'ilna <laughs> gaa yi ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ñoom ni ñuy def dañuy jiital ñi quoi mooy seen ñoom lañ def ay cher ak canon li nasaraan bi naan gars yi dañuy il veut me faire son chair ak canon mooy moom daal comme ni bon noonu lañ defoon suñu maam yi fi ñëwoon doon xeex première guerre mondiale fii ci Europe France ak deuxième sax. ku fi ñëw gars yi nañ doon def mais les tirailleurs sénégalais ñoo doon ne ci kanam loolu moom sans aucun loolu xam nga ne tubaab bi du jiitu jël gars yi teg leen ci ginnaaw moo tax ay moor yu bari ñoo doon seera kano ñoom la ñuy njëkk ñoom la allemand yi njëkk a dóor boobu ndax ñooy ne ci kanam les ouvreurs ndeysaan ndeysaan Quraysh nag lu mel noonu lañ def ne gars yi dañuy jiital ñi nañ jiitu ci xare bi dem songi jullit ñu xool essayer xool bu dee ne dem nañ gis ñu commencé gagné gagné jullit ñi ah ñu ànd ak ñoom bu dee nag gis nañ dañoo dem ñu phagocyté leen nërmeel leen ah ñun laata gaa ñoom jullit ñi agsi ci ñun ñu ne d'accord nañu ci li ngeen ñu wax mooy la Abu Sufyaan naan man daxala daara Abu Sufyaan fa Abi Sufyaan fa huwa amin d'accord ñu d'accord ci lool comme que loolu lañ wax yonent bi alayhi salaam yëg ko bu lamsaar yi ñëwee nag. mu ne mu def nii loxoom bi ihda ala uxra jël benn loxoom dóor ko ci beneen thumma qaala mu ne mu ne gaa yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne taraw na ilaa awbaashi qurayshin wa atbaa'ihim ne leen gis ngeen gis ngeen waa quraysh ñi le mooy seen njaxas yi ñi ñu njaxas tribu yi njaxaseek nit ñu jël fii jël fee arme arme suppu kànja mën nañ koo waxe aw baas mooy ay njaxas <laughs> njaxas fii teg ngir def leen chair à corps mu ne leen gis ngeen leen ak ñi ànd ak ñoom après mu jël loxoom benn loxo bi dóor ko ci beneen loxo bi ne léegi hatta tuwaafuni bi safaat mooy songu leen leen ba ni ngeen leen may dajaleel fële safa waaw ma ngeen ngeen di dajeek man tamit qaala fantalaq naa abu hurayra radiyallahu anhu nee na dem fa ma shaa ahadun minna an yaqtula ahadan illa qatala wa ma ahadun minhum yuwajjihu ilayna shay'an nee na naka lañ leen song mooy axlaatu njaxasu yoo yële naka lañ leen song nërmeel ci saase mais ñun daal daa mel ni xam nga badar badar <laughs> am na ci kuffaaru Quraysh bi ku ñibbi woon <laughs> naan man euh, euh, euh, duma yedd sama gaa yi ndax gaa daal ñun daal naka lañ commencé ndax ci la doon wax ne day gis ay nit ñoo xam ne dañoo weex quoi dóor yi dañuy gis dóor yi dañuy xam fu ñu jóge ñu naan ñun daal naka la xare bi commencé daal mel ni ñu dañ leen dékk suñu doq yi ñu ñuy core di dagg suñu doq yi ni mu leen neexe ñoom kii it loolu la wax mu ne ñun daal Abu Hurayra mu ne bi ñu ànd ak ansaar yi noonu ñu dem di songi gaa yi mais amul kenn kuñ bëgg a rey ci ñoom lu dul rey nañ la waaw mais amul kenn ci ñoom ku mën a résister ci ñun ku ñu mën a sax mais gars yi daal naka lañ agsi mais niñ leen kiiwe sax dafa simple quoi Abu Sufyan ibn Harb bi gisee loolu mu ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ne ne daganal nañ Quraysh kon nag mooy rey waa Quraysh laa Quraysh kon Quraysh du am digg à part yow euh, de tey ba pare mu yuuxu ca kaw waxaat leen lam leen waxoon te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon ne ne leen man daxala daala Abi Sufyan fa huwa amin mu ne leen xanaa déggu ngeen yéen li ma leen wax mooy di wax ak ñi waa Quraysh dajale ak ñi ànd ak waa Quraysh ñenn ci kilifaay Quraysh yi naan dañuy jéem a xeex gis nañ niñ leen gaawe raye fii ni mu gaawe mu ne leen yéen man daxala xanaa déggu ngeen ma répété la waat leen ku dugg sama kër fa huwa amin nekk na en sécurité léegi lamsaar <laughs> euh, yi nag bi ñu gisee lool bon ñu gis ne yonent bi alayhi salaam ba pare yonent mi aleyhi salaatu salaam boog moo wax fa qaala yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ah Abu Sufyaan dafa ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daganal nañ fa qaala Abu Sufyaan dafa ñëw fa jaa Abu Sufyaan fa qaala yaa rasuulallah ubiihat xadraa'u Qurayshin laa mais yow yonent mi aleyhi salaatu salaam daganal nañu dereetu waa Quraysh mooy fii waa Quraysh xaram beeg yooyu ba ñu fee xare nii di xeex. kon nag buñ naree rey waa Quraysh mooy Quraysh dootul am lu lu naatu Quraysh yi waa Quraysh dootul am après yow après tey yonent mi aleyhi salaatu salaam ne képp ku dugg kër Abu Sufyaan fa huwa amin mooy la mu ko waxoon moom yonent mi aleyhi salaatu salaam répéteel ko boppam léegi nag euh, lansaar yi nag ne bon euh, ñenn ñi waxante ci ñoom seen biir ne amar rajul fa adrakathu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun bi ashiratihi ñu ne ah yonent bi alayhi salaam de ci noonu mooy mu ne leen kon mooy gaa yi utal na leen porte bu ñu rëcce ci ray gi leen ray ne leen ku dem kër Abu Sufyan rek ñu la def dara nekk ngaa sécurité léegi nag ci lansaar yi mu woowoon ñenn ñuy wax ñeneen ñu ne ah yonent bi alayhi salaam de eh, ñeewante ñeewante ak sopp gu mu sopp dëkkam bi ak ñeewante gum am ci njabootam di waa Quraysh mbokkam yi moo tax mu wax li euh, Seydina Abu Hurayra nee na nag yonent bi alayhi salaatu salaam wahyu bi dikkal ko te nee na wahyu bi bu ko dikkaloon laa yaxfaa na te bu ko dikkaloon amul kenn ci ñun ku mën a yëkkati xar euh, euh, tarfahu fa laysa ahadun yarfa'u tarfahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama hatta nee na teg boo wax yu bi doon ñëw dañ ko doon xam ñun saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax Seydina Omar waxoon ko saxaabi yi ba ko doon taabi'i ba ko doon laaj saxaabi yi la ba ko doon laaj naan ko wax yu bi nañ lay ñëwee keroog Mina mu bàyyi ba ba gis yonent ma saa saa wax yu bi ñëw ñu nekkoon benn mbaar mu ne ko kaay xool kaay kaay kaay mu ñëw taxaw di xool <laughs> gisoon nañ maraatibul wax yi bokk na ci kuur yi ëpp solo ñu ma soo yi ñu ma sa gis façon wax wahyu bi nan lay dikke ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne bu ko doon dikkal ñun dañ ko doon xam ñun saxaaba yi radiyallahu anhu te kenn du mën a kenn doon lool man yëkkati xefam di xool yonent bi alayhi salaatu salaam léegi mooy suñu boroom xamal na ko ne waaw saar bi lii lañu wax mu ñëw ne yaa am ansaar mu ne yéen mbooloom am saar yi xaalu ñu ne ko labbayka yaa rasuulallah ñu wuyu nañ la yow ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne leen yéen a wax ne qultum amar rajulu fadrakathu raghbatun fi qaryati mu ne yéen a ne ah moom de xemmeem gum xemmeem dëkkam de moo ko dugg moo tax mu mu mu wax ñu bàyyi leen comme wax li xaalu ñu ne ko qad kaana dhalika ah waaw lool de nekk na mooy ñoo ko wax gis nga ñu fi tamit di nié newuñ naa non yonent ba sa sa waxuñu lool de ñu ne si qaala mu ne kallaa yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen ah, ah, ah, inni abdullah wa rasuuli man jaamu yàlla laa wa rasuulu ndawam laa haajartu ila allahi wa ilaykum damaa gàddaay ci yàlla ak ci yéen waa lamsaar wal mahyaa mahyaakum wal mamaatu mamaatukum allahu akbar dund gi sama dund pour yéen la waa lamsaar sama faatu it pour yéen la allahu akbar allahu akbar allah gaa yi kunu ansaar allah nañ nga nekk lansaar way allahumma ja'alna min ansaar allahi wa rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen almahya man dama jaamu bi yàlla la ndaw yàlla la damaa gàddaay ci buur ya jëm ci buur yàlla ak ci wal mahyaa mahyaakum wal mamaatu mamaatukum dund gi seen dund la sarak faatu seenuk mooy pour yéen la tamit mu ne gaay lamsaari nag daal di ñëw ci moom nag yabkuuna ñuy jooy wa yaquluuna wallahi maa qulna alladhi qulna illa danna billahi wa rasulihi fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa rasulahu yusaddiqaanikum wa ya'dhiraanikum Allahu akbar waaw akbar léegi nag ñuy jooy mooy loolu touché leen gis ne am nañ man xama bu rëy waay ñun jàppoon nañ ne yonent bi ndax ay xunay nag yooyu dañu jàppoon ne yonent bi moom daa mel ni euh, moom day mujj Quraysh gii boo mayul fi lay bëgg des de ndax dañ ko fay génnewoon ñun ñu fatoon ko léegi nag ubbi na ko lan moo ko fi teree toog mu jógal neen la dund gi seenu seen sama màgg yéen la faatu gi màgg pour gi màgg yéen la léegi nag ñuy jooy ñu ne ñun waxuñu lii mu ne waxuñu lii lu dul mooy mooy dañoo mooy fii gu ñu am ci yow mooy ab ak la fii du nay buñ nee nit ah dann mooy koo xam dafa nay baxi la baxi la bi maali mais fii mooy fii ranke gu ñu am ci yow ndax lool la loolu la ak yàlla ak yonentam ba bëgguñu mu jóge ci ñun moo tax moom suñu moom moom moom suñu moom yow yonent bi alayhi salaatu salaam lu am ci yow ak tamit ni nga xam ne ni suñu boroom spéciale ci suñu xol yi ba amul li muy occuper keneen occupé ko ak diine ji looloo tax ñu wax li ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen buur yàlla ak ndawam de dëggal nañ la xam nañ ne looloo tax ngeen wax lool te ñu ngi leen di ut ut nangu nañ seen ngànt abu kii ne sayna Abu Hurayra mu ne fa aqbala an-naasu ila daari abi Sufyaan wa aghlaqa an-naasu abwaabahum mu ne nit ñi nag daal di gaw daw mooy ñoo ñële doon jéem a xeex daal di daw kër Abu Sufyaan ñenn ñu dugg seen kër yi daal di koy tëj kon lii dañuy wan ne kon am na xare boo xam ne am na yonent ñoo xam ne dañ doon jéem ak résister yonent ma lay saar saar wax waa saar mu songu leen gis nañ tamit ñeneen ñoo xam ne moom Seydina Xaalid ibn Walid moo dal seen kaw ba ñuy bañ koy dogaale kon ñu gis ne lool ba léegi ñu ngi ci yonent ma lay saar ngi kadaa ñun ñoom Seydina Xaalid mu ngi kuut mu ngi kaden léegi nag mu des <laughs> liñ ne woon moom lañu waroon a gis jotuñu ko gis jotuñu man koo gis insha allah loolu la gis ci jotaay bii di ñëw mooy ana ñi mu waxoon nag ne ñooñu moom fu ngeen leen fekk faat leen leen ñii lan moo tax mu faat leen mooy dañ doon waajal ab armée la waaj waajal ñi leen waajal ci kilifa Quraysh yi ne jiit ñoom nañu jiitu ñu xool bu ñu gañee ñu ànd ak ñoom bu ñu leen nootee yonent ma lay saab saab nag daal yónni ñu leen faagaagal waaw. léegi nag ana ñan la waxoon ne ñooñu ñoom bu ñu fu ngeen leen fekk rey leen bu leen rey kenn lu dul ku leen songu bu leen xeex ak kenn ku dul ku xeex ak yéen waaye am na ñoo xam ne dafa ne woon ñooñ exception lañ ñooñu nag ñooy lan ñoom lañ waroon a gis tey waaye lii nii dañ ko naroon a dañ koo gis ne lii il faut ñu dugal ko fii ndax fii mooy palaasam insha allah nag loolu nag lañuy gis ci ñooñu nga xam ne dane woon ñoom foo leen leen fekk rey leen ñoom ñooy ñan ak ñi nga xamante ni seen biir war nañu def seen tarjama ci ñooñu ndax mujj nañu nekk ay jullit inchaa allahu taala lii lépp lañuy gis ci jataa bii ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi